A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi wattaabi'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmid diin. amma ba'du fa yaquulu rabbuna tabaaraka wa ta'aala fi suurati albaqara ba'da a'uudu billahi min alshaytaani alrajim wa yas'aluunaka an almaxiid qul huwa adan fa'tazilu nnisaa fi lmaxiidi wala taqrabuuhunna xataa yatuhurn fa idaa tataharna fa'tuuhunna min xaytu amarakum allah inna allaha yuhibbu tawaabiina wa yuhibbu almutatahhiriin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya am ñaar téeméer bi ak ñaar fukk ak ñaar mu ne wa yasaluunaka ba léegi bokk na ci laaj yi nga xamante ne nii moom lañ lay laaj yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam boo seetloo laay boo gisee yu bari ba mu commencé yasalunaka ca la ñuy dépenser yooyu ba léegi da ngay gis ñuy laaj laajoon nañu fi ci shahrul haram waaye laajoon li nga xamante ne nii mooy ci may maysir ak yooyu yépp boo seetloo yooyu yépp nag suñu borom tabaraka wa taala ay laaj la yuy wane ne buntu laaj <coughs> laaj ak tontu dafa nekk bunt bu rëy ngir mën a am xam-xamu diine ak xam-xam rek du tuuku recours ndax képp koo xamante ne xamul talaajul ñoo kooku bokk na ci ñi nga xamante ne ni ñoom la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim naan kooku moom bu leen yaakaar yaakaare ci moom xam-xam koo xam ne dafa rëy ndax jàpp ne ne noono waaye goos bii kañ la fi juddu kii di sama rakk nga naan lan du sax sama rakk bi sësëg man kii mën naa koo jur dëgg lañoo bokk bàyyi waaye mën naa koo jur naka la fi mën a xamee loo xamante ne ni man xaw ma ko waaju mel noonu moom de toute façon nee na daa am kersaay laaj wala boog daa rëy daa rëy walla rëy man daal sawaay mais moom man mii di géer di géer moom muy moom muy ñeeñoo ki géwél yooyu man daal man moom di dem nag di wàcc sama bopp ci garmi bi nga ma doon kooku moom du xam dara voilà kooku moom di yeboo ngeen ngeen jàpp ne waajooju xamal ne ku croiser leen ci boppam ne kii moom tous du ko xam waaye képp koo xam ne nee na daa am ker kersaay laajit kooku du xam voilà parce que lu bari ci diineem da koo war a laaj te nag bu ko laajul te moom amul possibilité laaj bi nag mën naa nekk laaj téere yi bu dee amul possibilité dem ci téere yi yërnu ji daal di gëstu xam li nga xamante ne mooy tontoob ay laajam loolu bu ko manul te bëggul ñi ko man moom mu ne am na kersa dem di leen laaj loolu kooku it day tax loo xam ne du am dara du xam dara mbir maa ngi noonu kon laaj ak tontu buntu bu rëy rëy la ngir am xam-xam kon nag suñu boroom ne wa yasalunaka ñu ngi lay laaj ñu dinañu la laaj anil mahiid yi ci li jëm ci li nga xamante ne mooy mbërëg ak jamonoy mbërëg ci li nga xamante ne mooy soxna yi qul wax leen huwa moom mbërëg de alhamdulilah muy seen règle yi adan loolu lor la lor la goo xamante ne nii guy dal soxna yi yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala moom moo ko bind ci ñoom mooy day am loo xamante ne nii bërëb ba muy génnee ak fa muy génne te tamit day ànd ak yoo xam ne ay lor lu leen di dal ay métit léeg-léeg ñu bari ci yoo xam ne bu leen di dal seen biir yi métteeg yoo yële waaye it daa nekk loo xam ne adan moom daa nekk loo xam ne sobe la tamit mooy loolu le nangeen na ngeen na ngeen beru an nisaa a jigéen ñi fil mahid ci li nga xamante ne mooy bërëb bi nga xamante ne nii mooy fa mbërëg may génne foofu moom bu leen fa laaleen ñoom loolu mooy li gën a dëgër ci laaya bii nii te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko leeral ci xadiis mi nga xam ne moom ci saxiix al imaamu muslim waaye al imaamul buxaari rahmatullahi alayhi voilà moom itam euh, yaakaar naa solo na ko waaye daal li ma leer mooy alimaamu muslim solo na ko kene julli euh, ki <coughs> <coughs> <coughs> yahuud yi dañ doon wax naan moo ñoom buñ masoon a am kii seen soxna bu masoon a am li nga xamante ne mooy ay mbërëg dañ ko doon beru dañ ko doon beru du ñu lekk ak moom duñu naan ak moom du ñu dëkk ak moom daal di koy beru nag suñu boroom nag tabaaraka wa la daal di wàcce lii ne non non ñoom li ñuy def loolu du jëfu dara ñoom ñoom loolu ñuy def ak a wuuteeg li nga xam ne noonu la demee de doonu ñoon lekk ak moom doonu ñoon joteeg moom te doonu ñoon sax nekk ak ñoom ci kër yi dañ leen doon ber ñu laaj ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag lii nii laaya bii daal di wàcc wala yasalunaka anil mahiid ba ni laaya bi jeexee léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu li tax ma ne la li gën a dëgër mooy fa'tazilu nisaa fil mahiid tekkiwul ne beru leen jigéen ñi jamonoy mbërëg yi ja beru leen leen comme ni yahuud yi def ngeen bàyyi leen fee du ngeen lekk ak ñoom du ngeen naan ak ñoom du ngeen tëdd ak ñoom du ngeen bokk sax lal waxuñu loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne isna'u kulla lépp ak seen soxna yi mooy man ngeen a jonjoog ñoom man ngeen a am ci ñoom bànneex yu am ci yéen bànneex même jamono yu mbërëg ba mu des def leen lépp ba mu des rek mooy bërëb bi nga xam ne fala awra yi ci awra yi moom lool bu leen fa kii ndax foofu foofu dañ leen koo tere nooy ba mu des sëy muy pénétration bu mu am léegi nag yahuud yi daal di dégg loolu si Seydina Anas moo nettali mbir mi mu ne radiyallahu anhu mu ne bi yahud yi yégee lii yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ñu ne ñun daal ñun daal waa ji daal di Abul Qaasim mii daal ñun daal waa ji alayhi salaatu wassalaam moom daal bàyyiwul benn mbir boo xam ne moom la gis ñu koy def lu dul dina ci wuteek ñun daal est-ce que lii daal yéeme na léegi nag Seydina Usayd ibn Hudayr ak Bashaar ak Abbaad ibn Bishr radiyallahu anhuma ñaari ndongaay sax yonent bi lañu woon sallallahu alayhi wa sallam te dëkkoon ci waa ahlu madinati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko ñu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yahuudi lii wëg lii lañ wax ne waaye <laughs> kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo kon tee nga am tee nga ñoo permettre rek kon comme que noonu la ñu gindee la merloo ba nag daal di sëyëg ñi nga xam ne sax ñooy jigéen ñi waagi nag bi nga xamante ne loolu lañ wax nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam xar kanam gi daal di soppeeku ba ñu ragal ne moom dalay da dalee na mere ndax li nga xam ne moom lañ wax ndax bëgg a wuteeg yahuudi lool kese kese kese objectifu charia bi dëgg-dëgg voilà loolu moo tax nit manu la taxaw naan bon man daal gis nga ay ay sikkim yi ay yar sikkim yi parce que rabbin yi ñëw fi gën a gudd sikkim kon nag bon man daal pour wuteek ñoom man li may def damay xuuf ndax yonente mi alayhi salaat wasalaam moo ne woon xaalif xaaliful yahuda dama nasaara wutelee nag yahuud yi ak nasaraan yi kon man li may def damay wat sama kii bi dañ naan la moo yow looy wax nii yaag ñiy wayem mooy kii biñ gisee lool ngir merloo ñu wax loolu wàccee ne lii la yéen def leen lépp suñu yonent ma lay saa saam leeral ko def leen lépp ba mu des jote ñoom ngir ñu bañ a bëgg a dem jusqu'au bout ci wute gi ñuy wuteeg yahuud yi rek ñu ne nañ ñooy tee nga ñoo permettre sax ñu ñu. joteeg ñoom yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di mer ndax mbir mi du loolu voilà loolu lu ama am solo la bokk na ci xikma yi waaye nag nekkul loolu mooy li nga xamante ne nii moom kese moo tax mooy bu bokk na ci li nga xamante ne merloo ab yéeféer noonu loolu loolu daa bokk ci jaamu yàlla yu rëy yi mais à condition que merloo goog nga koy merloo moom du ci lor diine ji wala muy wax wax yoo xamante ne nii di ko adressé boroom sharia bi di ko di ci yàq derul loolu la voilà loolu yëpp dafa jara bàyyi xel kon nag affaire yaa ngoow mbir yi sharia moo koy doxal du ne rek man daal jàpp naa ne nii la nañ koy doxale nii déedéet te lool sax boo fi nee da ngay wat sa sikkim bi dañ naan la waa léegi nasaraan yi nag nu ñuy def yow xoolal gaa yi ñoo dàq wat seen sikkim yi bàyyi seen moustache yi surtout prêtre surtout kiiwu gaa yi gaa yi jaay gaa yooyu daal di wat seen sikkim yi bàyyi seen moustache yi loolu nag ma bi alayhi salaam contraire bi loolu la waa Qaysar doon def ak communiste yi léegi <laughs> waa waa kële Hiraq la non kële num tudd Kisra <laughs> voilà Kisra moom noonu la doon def léegi nag jamono yonent bi alayhi salaam ñoom liñ doon def seen sikkim yi lañ doon xuuf bàyyi li nga xam ne mooy seen moustache yi mooy mooy Kisra ak gaa yoo yële ca l'empire perse waaye léegi moom suñu jamono ak jamono ji ñu jiitu woon mooy ndax ñun communiste yi sax presque fekkewuñ leen lu bari ndax URSS moom ba mabdee gaa yi dañoo daanu waaye les apprentis euh, communistes ba léegi nga gis leen suñu réew yi woowe seen bopp naan ay Fidel Castro ak lu ne ak yu mel noonu la di bàyyi seen sikkim yi xuuf seen affaire yi di jaay le le petit communiste miskin euh, miskin pauvre wallahi wallahi pauvre pauvre pauvre pauvre pauvre jusqu'au loolu moo yéeme ñoom amul kenn kuy modèle lu dul gaayooyo ki ñoom in ak gaayooy nga xamante ne nii li ñuy yàq ci kaw suuf kenn xamul ñoom nag ñu li yàq ci kaw suuf kenn xamul nu mu toll wal iyaadu billah léegi nag ah te ñu ne ay jullit lañ te suñu boroom waxoon leen waxoon ñu ñun ñépp bépp jullit walakum lakum <laughs> inna laqad kaana lakum fi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana dëgg dëgg nekk na pour yéen ci biir ndaw yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam royukaay bi gën a baax te gën a mat léegi te noonu waa Kays Kisra yónni woon ko mu ñëw ñoomin Badam ak gaa yooyu ba ñu fa ñëwee Kisra yónni leen ci yonente ma lay saar saam bañ ñëwee yonente ma lay saar saam nanguwu leen woon a xool ndax dañoo waroon seen sikkim bi bàyyi seen moustache yi yow nag na nga nekk jullit ban jullit moom moo bëgg ëllëg yonente ma lay saar saam yow bu la gisoon yow yow bu la gisee du la xool du la nangoo xool day bañ ne du la xool parce que ni nga mel neexu ko voilà ndax yaa ko tey voilà nekkul koo xam ne amul ko amul sikkim garaawul mais même bàyyi ay moustache muy kawe noonu da moo taxoon woon assu sharib dee leen wàññi moo beneen ci jazzu wàññi li nga xamante ne mooy naa naanu yi yooyu dee leen ko wàññi moustache yi te bàyyi seen sikkim yi mu sëq xaaliful yahuuda wan nasaara kon loolu lu ama am solo la kon nag mooy bëgg a wuute kese déedéet lépp day tegu ci shariatu rabbina wa amru rasulina sallallahu alayhi wa sallam kon nag mu ne kon loolu fantazilu nisaa na ngeen na ngeen deru ñi nga xam ne ñoo jigéen ñi fil mahid yi mooy foo bërëb ba nga xamante ne nii fala mbërëg bi di génne fala deret ji di génne loolu moom mooy mooy loolu mooy li nga li ko yonente ma lay sa saam leerale ne isna'u kulla shay'in jëf leen lépp ak seen soxna yi illa nikah bam des nag mooy sa pëy dugg ci pëyam loolu dafa xaram te tamit fa pëyam la fa deret ji génne loolu moom bu leen ko jege loolu moo tax ngir sadd zarian moo taxoon moom lenn ci soxnaam yi da doon ki dañ doon da doon digal ñu daal di wodd mooy takk loo xamante ne moom la <coughs> takk léegi nag bànneexu ci ñoom moom alayhi salaatu wassalaam ba lool moo tax lenn ci fuqaha yi rahmatullah alayhim naan noonu ngay def parce que loolu sinon boo bàyyee noonu dëgg la nee na ngeen def lépp waaye loolu même nga dëggu ci li nga xam ne moom la ñuy xaraamal ndax bakkanu doomu aadama bu nekkee ci côté ci jamono yooyu man naa bañ a ànd ak xelam man naa baña a ànd ak sagoom ba def loo xamante ne dañ koy xaraamal wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama